بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 lissaa'ili wal mahruum sadaqallahu al-aziim eh, borom bi subhaanahu wa ta'aala kon di wax ni ci gaa yi nga xam ne ñoom la seen mbir jag mu ne walladiina mooy gaa yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alali yi haqqun cër boo xam ne bu ñu ma'luumun bu ñu xam la lissaa'ili ñeel aji laaj gi wal mahruum ak ki ñu xañ ci suñu euh, jotaay yi weesu suñu ñaari jotaay yi dañoo nekkoon ci yenn ayib ak musiba yoo xamante ne léeg-léeg dana nekk ci nit te alal daf koy feeñal maanaam mu nekk loo xamante ne ay ayib la euh, ay sikk la yoo xam ne day nekk ci doomu aadama léeg-léeg doomu aadama yi du ko gis lu dul bu amee alal wala léeg-léeg ko gis lu dul ne alal ci boppam mooy sababu li tax mu mën koo gis donte du euh, ci moom la jóge euh, te ñi nga xamante ne tuddoon nañ leen euh, bëri na wala boog ñaan soxor di ayibal nit ñi di sikkaate attana wax lu ne attana def la neex attana mer sax ba ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla maanaam nekk koo xam ne da ngay beew fettirlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala eh, naka noonu nekk koo xamante ne da ngay jàpp ne lépp yow wax et que mbir yi day wërwër ci yow wala boog nga gis maanaam eh, maanaam rëy yomb maanaam bañ dégg xeet ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk eh, di topp sa bànneexu bakkan ci anam goo xamante ne doo ci am lenn looy bàyyee dara sa bakkan rek topp ci lépp. Euh, bokk na ci euh, mooy di xeebaate ak lu deme nekke di ngistal maanaam euh, di def di ngistal ak di ci yóotu maanaam jàpp ne place placement ngay def ay investissement rek ngay def xattaa ci turu diine ngir ne am na benn nga loo ci mën a jële loo xamante ne dana la ko jariñ moo xam ci bët bi la nit ñuy xoole moo xam ci domaine politique la wala ci domaine yeneen yu mën a doon Euh, lu war a tax nga am ci daal yow euh, loo ci gagné ak ëllëg si loo xamante ne da nga ko mën a jële ndekete lépp investissement rek la woon ngir xaar ëllëg nga mën ci am loo ca loo ca loo ca euh, bokk na ci lu demee ne que di di di puukarewu ci kanamu nit ñi ak tamit nekk loo xamante ne nit ki du ne sax dafa am alal waaye bëgg gi ko bëgg maanaam dana ko yóbbee ba nga xamante ne du fonk jaamu yàlla ne serait-ce julleem yi maanaam daf koy sàggane daf koy doyadal eh, ak yeneen maanaam lu demee nekk génne asaka tamit du ko def parce que tout simplement day jàpp ne su ko am na luy luy lu manque à gagner bu bëree boo xamante ne day juddoo ci mbir mi lu demee ne eh, eh, di di di bañ maanaam lépp loo xamante ne léeg-léeg ñu baax ci li ñu nekk euh, nga di leen ci nga di leen ko soxore euh, di wala boog nga bañ leen ngir ñoom li ñu li mu leen mbir li leen mbir mi jaral euh, bokk na ci tamit mooy mbiri yi nga xamante ne moom mooy comme yi yi ñu yi ñu yi ñu yi ñu tuddoon yépp ci diggante xuloo yi nga xamante ne wala bokk werante yi nga xamante ne léeg wala défi yi nga xamante ne léeg-léeg nit ñu maanaam ñooñu nga xam te ne alal moo leen euh, xiirtal maanaam moom lañ bëgg daf leen di yóbbee ci euh, ñuy ñu koy def ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam xër googu ci alal moo yóbbee ci ñu am comportement yu ñaaw yi nga xamante ne moom la ñuy amee te loolu bokk na ci mooy comme par exemple ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci diine wala bokk ci tuuru diine lañuy lekkee alalu nit ñi Euh, wala boog ñu jàpp ne ñoom am nañu ay xàq yu rëy rëy yoo xamante ne dañ ko amee par rapport ak ñi ci bokk na ci nay yi nga xamante ne moom la ñuy nay moom la nit ki di nay parce que jàpp na ni bu joxee rek day ñàkk euh, moo tax muy nay ba nga xamante ne du nangoo joxe lu li nga xamante ne moom ci boppam bu ñu ko ko doon day gëmm balaa mu koy jël ngir ñàkk pexe euh, yooyu yëpp ay ayib yoo xamante ne day nekk ci nit ki ci doomu aadama bi alal di ko feeñal maanaam kon ñu gis ne alal bokk na ci mbir yi gën a rëy yi nga xam te ne dinañu génn dinañu feeñal nit maanaam mooy kan euh, bokk na ci xeeb gi nga xamante ne moom lay xeeb ñi nga xam ne moo leen ëppale waaye doy ak wàcc gi mu sañe attana wàcc boppam ci kanam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ëppale euh, ñoo ko ëppale toroxal gi muy toroxal boppam maanaam dindi bépp xeetu euh, nite wala dignité tout simplement maanaam ngor boo xamante ne day nekk moom mu mu mu jëlee ko boppam euh, ngir ngir ngir ngir fonk alal ngir bëgg alal euh, loolu yëpp ay xeet la yoo xamante ne euh, gisoon nañ ko léegi ñu ñëw incha allah maanaam liste bi nag nekkul liste bu exhaustive maanaam nekkul ne dafa matale waaye ay yenn ak yenn la yoo xamante ne gis nañ ko ci alquran Euh, ak sunna mais surtout ci aaya alquran yi nga gis borom subhaanahu wa ta'ala daf koy génne daf koy wane di leeral li nga xamante ne noonu la alal mën a def nit maanaam te yi nga xamante ne euh, yëpp nit ku bëgg a ci borom subhaanahu wa ta'ala war na ko moytu de ko euh, su fekkente ne kon dafa nekk ci kanamu alal bëgg gi muy bëgg alal wala boog bëgg gi muy maanaam bëgg alal ji des ci moom ñaar yooyu léeg-léeg ñoom ñoo koy yóbbu. ci yenn jikko yu ñaaw yenn doxalin yu ñaaw yoo xam ne dañ koy soree sorewul ak borom subhaanahu wa ta'ala euh, benn bu ci nekk nag li nga xamante ne moom mooy saafara bi buñ ko xoolee ñëw na ci euh, bu dëgg-dëgg saafara yi maanaam yëpp buñ leen dajale dañu gis ni ñi ngi ci euh, saar bi ndax saar bi mooy saar bi nga xam ne day wane maari ji waxoon nañ ne képp koo xamante ne dafa sóobu ci géeju turu yàlla yi ak meloom yi maanaam wala boog mu jeex takk ci borom subhaanahu wa ta'ala mu nekk benn aarif billah maanaam ku mat euh, ci domaine boobu day nekk koo xamante ne dafa am lu muy ci jikko maanaam dafa am euh, mooy xelam xelam day nekk ci isra daa iman voilà xel tout le temps day tukki tout day tukki di dugg ci domaine yu bëree bëri yu wuute mais muy xool maanaam mu ciy jàngat borom subhaanahu wa ta'ala xelam tout le temps ci isra boobu lay noonu et que xolam day nekk ci mi'raj daiman day yëg jëm ci borom subhaanahu wa taala euh, loolu moom mooy indi kon saafara yëpp nag maanam ci saar bi borom subhaanahu wa waxoon nañ ko ci njàlbéen bi ñu ubbi tafsiru saar bi euh, bi ñuy tàmbali tamit li ko dalee ñaar fukkeelu aaya beeg ñaar te moom mooy illal musallin foofu tamit leeral nañ ko donte aay yi nga xamante ne moo doon wax innal insana xuliqa halu'a maanaam aay yooyu tamit euh, waxoon nañu yenn ci nit maanaam naturellement nan lay mel yenn melo yoo xam ne nit ku ñu tarbiyewul ku ñu defarul noonu lay mel et yi lay defar mooy aay yi nga xamante ne moom la ne euh, loolu it waxoon nañ ko taxawoon nañ ci tuuti wala xam nga xam wal na gis nañ tamit ne euh, kon defar googu bu ñu ko xoolee dëgg-dëgg dañ koy retrouver waat dañ koy gis ci ñaari saar yi ci ci ñaar ci ci saar bi mais ci ndigal yi nga xamante ne ñoo ci ñëw maanaam comme fu borom subhaanahu wa ta'aala di waxee naan fasbir sabran jamila muñal muñ bu rafet euh, te gisoon nañ ni muñ bokk na ci moom mooy nga jàmmarloo ak dara mais nga xool si diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'aala et doo jàmbat dara lu dul sa borom nga koy jàmbat sa borom rek ngay jàmbat mbir mi et kon muñ du du rek ñàkk jàmbat kese déedéet mais mooy ñàkk a jàmbat yàlla parce que yàlla da nga ko war a jàmbat voilà innama ashku bassi wa huzni ila Allah maanaam lu ñëw lu métti lu kat lu mu tartar ngi jëlaat sa lépp nga man daal sama euh, sama sama sama sama sama naqar sama métti sama coono sama tiis gi lépp jël naa ko ma jàmbat ko ki nga xamante ne mooy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala comme ni yent yàlla yaqub alayhi salatu wasalam yent yàlla yaquba alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko xamee maanaam niñ ko gisee dafa représenter li nga xamante ne euh, moom mooy diine ji maanaam ngir ne euh, moom mooy ki nga xam ne moo ñëw ci ginnaaw yent yàlla ishaq alayhi salaam comme ni alquran wax ne nañ ko yent yàlla ishaq boo ko daan wa min wara yaquba ci ginnaaw yent yàlla ishaq jox nañ ko yent yàlla yaquba alayhi salaatu wassalaam et que jur ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen yeneen yi ñëw ci ginnaawam ci waa banu israil Euh, moom ci boppam mooy ak mooy Israël loolu moom moo tax sóoratul Isra dañuy tuddee tam sóoratu banu Israël euh, muy euh, ndax Isra gis nga Isra mu tukki il jëm ci yàlla maanaam nga xam te ne kon tukkeem dafa yéeg jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala mu tuddu kon tam sóoratu banu Israël te bu boobaa firiwu banu Israël foofu li muy tekki mooy ñëpp ñi nga xam te ne dañoo nekk ci ronu tukki dem ci yàlla. maanaam ñëpp ñi nga dañoo nekk tukki la jëm ci buur yàlla subhaanahu wa taala euh, que euh, yent yàlla yaqub alayhi salaam moo ko symbolisé woon euh, voilà gis nga comme li nga xamante ne diine ji ak li ñu war a yar nit ñëpp li war a tarbiya nit ñëpp yent yàlla yaqub alayhi salaam daf koo téye doonale ko ba pare téye ko comme mu loola tax mu dajale woon njabootam bi muy génn àdduna gis maanaam mooy xam nga yaqub ah, ci aqiba la jóge mooy ci ginnaaw wax nañ ko léegi mooy kon ci ginnaaw nangam lu ne am na parce que tur yeneen ci yàlla sa alayhi wasallam dañoo am solo ci lan lañ incarné dëgg-dëgg euh, kon ginnaaw ne lu ne euh, ci diini lu baax lu nekk ci ginnaaw gi maanaam da ngay gis yent yàlla yaqub alayhi salaam moom mooy nga maanaam daf ko jël ba pare euh, ba pare jàllale ci ñi ci ñi ñëw ci ginnaawam tamit voilà moo tax gis nga Euh, bi muy bi muy waaj a génn àdduna gis nga comme ni ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee daf ni euh, lan ngeen di jaamu maa ta'buduuna min ba'dii lan ngeen di jaamu sama ginnaaw gis lool la waxoon doomam yi dajale leen ba pare daal inna allaha istafaa lakumu diin falaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun naka buur yàlla subhaanahu wa daf leen daf del leen seggal leen tànnal leen ci tànnin gi gën a sell dundin bi façon dundin yëpp daf leen tànnal kon nga gis ne moom bi nga xam ne moom la fi bàyyi te loolu ci alayhi salaam maanaam kon da ngay gis moom moo waxoon tamit wax jële eh, innama ashku bathi wa husni ila Allah voilà gis nga sama njàq rek sama tiis yëpp dama koy jël ma delluwaat ko ci buur yàlla subhaanahu wa eh, kon loolu la digal doomam yi kon ni nañ def loolu nañ mel noonu te loolu mooy delluwaat ci diine ji fas biir sabran jamilan moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax eh, d'ailleurs moom ci boppam yent yàlla Yaqub alayhi salaam boo fàttali ko moom tamit waxoon na baat boobu wallahu almustaanu ala ma tasifun ah muñ bu rafet rek duma melowoo leneen lu muñ gu rafet sama lépp dinaa def ba fexe ba nekk ci muñ gu rafet kon e, loolu moom mooy résistance bi nga xam ne moom ngay am constance bi sax ci dara ak jàmmarloo mbir yi muy résistance bi sax ci constance bi am négation bi maanaam mooy ne non bàyyi lii grawul bàyyi naa ko te yàlla rek tax persévérance voilà mooy di dem ci kanam di dem maanaam mbir mi metti na mais damay dem endurance temps bi nga xam ne moom lay jël voilà yëpp ma taxaw ci nekk patience mooy di xaar di négandiku résultat bi yegsi yooyu yëpp baat yooyu yëpp dañu dugg ci biir muñ ci biir ci euh, kon ci kanamu alal ak nan nga war a comporter woo fokk nga ràngoo yére bu mag boobu ñuy wax muñ saar bi moom la njëkk di fas bi sabran jamila maanaam jikko yu ñaaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci alal yépp ak jikko yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo la ñoo mën a pousser loolu il faut nga ràngoo muñ début bi mën na metti début bi mën na metti mën xat mën na tar mais nag jëlal lépp nga jàmbat ko buur yàlla subhaanahu wa ta'aala premier jour bi dina metti deuxième jour bi dana woyof tuuti mais dana continuer di metti troisième jour ainsi de suite ba keroog rek muy nekk maqaama ci yow maanaam féeg nag mi ngi metti xaal la boo demee ba nga xam te léegi nag yow da naturellement yow mi ngiy dundee noonu et que quelle que soit la situation du la jaral ngir yàq sa diggante ak sa borom subhaanahu wa léegi nag yaa ngi nekk buñ kat euh, kon loolu Euh, moom mooy première xaal bi nga xam te lu ama am solo la nit ki war koo sàmmonte ak loolu maanaam nit ki sàmmonte ko bàyyi ko xel euh, ci diggante mu borom subhaanahu wa ñaareel bi ci des bi nga xam ne daf koy faj moom mooy di sàkku xam-xam parce que nit ki xam gi muy xam kan mooy boromam subhaanahu wa ta'ala toroxlu gi muy toroxlu ci kanamam daf koy dimbali ci loolu loolu mooy li ci médiane bi mooy li ci digg bi mooy di sàkku xam-xam voilà au moins nga xam ne ndekete yàlla rek a fi lu yàlla bëgg ma am ko dinaa ko am te yàlla lu mu bëgg du ma ko am du ma ko am mukk loolu déjà le fait que ma xam ko bu loolu maanaa boobu sax ci sama xol loolu daf may yombalal yi ci des waaw voilà daf yombalal li ci des te xam-xam boobu dëgg-dëgg loolu moom mooy xam-xam maanaam mooy nga incarner li nga xamante ne mooy maanaawu bi nga xam ne moom mooy xam-xam voilà pas jëmmi wax ji rek nekk nii déedéet mais mu nekk loo xamante ne maanaa bi day sax ci sa xol loolu mooy dëgg sa dëgg-dëgg xam-xam voilà kon euh, loolu nit ki su fekkente ne xame na ko noonu ne lu ko lu lu lu que ba beneen bi ci des mooy kenn mënu koo jariñ te kenn mënu ko lor ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala et que yàlla jeex comme ni mu ko waxee maa indakum tanfad wa maa indallahi baaqin li nekk fi yéen day jeex li nekk fi yéen day jeex la nekk fa yàlla nag subhaanahu wa ta'aala maa indakum yanfad wa maa indallahi baaqin la nekk fa yàlla moom du jeex day sax day sax ba noppi. maa bikum min ni'matin fa min Allah lépp loo xam ne am ngeen ko ci xéewal ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala la jóge maanaam xam boobu bi ñuy xam bi moom incarné ko di ko dund voilà mooy di ko dund loolu ci jëmmi boppam moom mooy lan mooy xam-xam bi ñuy wax euh, am na beneen mbir bu mën a dimbali nit ci buntu boobu mooy aaya bi mujj bi laataasi aaya bi ñu rek mooy sax ci julli di melowoo julli boroom subhaanahu wa sax wax na ko wasta'inu bis sabri was na ngeen di dimbandikoo julli dangeen ngeen dimbandikoo muñ ak julli kon dimbandikoo gi ñuy dimbandikoo muñ ak julli da lay dimbali ci loolu te as-siyaam koor xeet la ci xeeti muñ yi incarnation bu mag la ci incarnation muñ loolu moom moo tax nit ki buy woor nga gis muy nekk ci abnégation maanaam voilà bàyyi mbir yëpp mbir yi ngir yàlla daa jàpp ne noo garaawul gis surmonter ay affaire yu bari moytandiku yu bari voilà sàmm ci lu bari yooyu mooy muñ te koor moo tax koor nekk incarnation muñ bi gën a mag ndax lépp daa nekk ci biir et nit ki suy woor day jël habitude euh, yi nga xamante ne moom mooy mbiru àdduna yépp liñ ko naroon a xëcc di ko yóbbu ci lu ñaaw da ngay gis jikko yu ñaaw yi ñu fi wax yëpp da ngay gis nit ki su wooree dangay gis day am tendance moytu di ko kon loolu da gis kon muñ ak julli maanaam kon ak di woor voilà d'ailleurs boo ko xoolee euh, yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi amul soxna daf leen a digal koor parce que daf ni fa inna lahu fihi wija maanaam da leen di yeew wëllif lu bon parce que tout simplement et mu ne inna shaytaana la yajri fi ibn aadama majra seytaane day daw ci doomu aadama dawinu deret maanaam kon nga gis nit ki su wooree place ja maanaam ak maanaam jaar soit majra dam mooy jaar-jaar bi mooy ismu makaan lay doon mais majra mën na nekk masdar maanaam mooy dawinu deret mais mën na tekki tamit lan mooy fi deret di jaar ce qui fait que bu fekkente ne nit ki dafay woor euh, deret di day daw moyen maanaam ndax xol bi day battre moyen ndax day affaire bi du daw bu gaaw donc fii deret ji jaar day rétrécir day day xat seytaane am problème maanaam li mu ko bëgg a def loo parce que deret jooju dafa bokk ci li tax bànneexu bakkanu doomu aadama bi bi bi maanaam daw gi muy daw lu na naan le sang chaud maanaam moo tax bànneexu doomu aadama ak lépp li nga xam ne daf aju ci seytaane te moom mooy muy mer di futtu di di jëg boppam di xataraayu yooyu yëpp day denc moom ndax mer ndax ndax ndax ndax deret ji daw bu gaaw Euh, loolu moom mooy indi que fu fekkente ne kon nit ki dafa euh, dafa jikkowoo loolu daf koy def maanaam loolu daf ko ci dimbali loolu da koy dimbali ci muy mën di sàmm di téye boppam parce que tamit alal xaqiqatan li ko nit ñi di doyee dëgg-dëgg buñ ko xoolee ñaar kese la ñaar rek la maanaam te loolu bànneex yépp ci ñaar yooyu lay wër bët ko mooy bànneexu biiram ak bànneexu pëyam jeex na nit ki maadaama ne euh, parce que prestige dëgg-dëgg nit ki doywu ko daal en soi maanaam nit ñi fonk la màggal la réyal la nit ki en réalité doywu ko lu bari li mu ko doyee li mu koy doyee rek mooy après conséquence yi mu ko mën a jural ak njariñ yi mu ko mën a amal ci jëmmi boppam loolu rek la koy doyee buñ ko xoolee ba xoolaat ko dëgg-dëgg voilà après mu am yi nga xamante ne euh, yooyu ñooy bànneexe ñooy ñooy bànneex yi euh, mooy kon lu lu lu lu mën a feesale biiram ak pëyam maanaam nekk ci ko ci condition yu confortable jeex na te loolu noonu boo ko xoolee koor daf lay dimbali ci yooyu yëpp kon moo tax xeetu muñ bi gën a kawe la d'ailleurs looloo tax borom xam yi mu fassiruna yi rahmatullah alayhim wa radiya anhum ñuy wax ne borom maanaam mbooloo mu bari ci ñoom di wax ne li tax li borom subhaanahu wa di wax naan innamaa yu innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab euh, li am ba des mooy ñi nga xam ne ñooy muñkat yi dañ leen di matalal seenu pay ci lu amul ak caytu amul compte leen yàlla da di fay rek di fay di fay bu mu gën euh, ñu ne ko woorkat yi ñoom lay tekki ndax xadis bi dafa ne as-sawmu lii wa ana ajzi bihi xadis qudsi koor maa moom te man maa koy fayal so kon mooy ne amul limite ci fay gi euh, ndax njariñ yi nga xam te tamit moom la amee man mooy gis ne bokk na ci fay googu mooy njariñ yi mu lay jural fii ci àdduna sa diggante ak sa borom subhanahu wa di rattax di sell di set voilà moo tax koor gi nekk kon stage bu garaaw boobu bu mag boobu mais comme yëpp jaamu yàlla yëpp julli lañ ne loolu moom moo tax boo xoolee Eh, yent yàlla Shuayb ala nabina alayhi salaatu wassalaam eh, soo xoolee moom li mu waxoon gaa yi gaayam yi eh, awful kayla wal mizaana wala naa sa ashyaa'ahum na nangeen di matal parce que ñoom dafa bokkoon ci alal maanaam ni ñoom ñoom gis nga yent yàlla Shuayb alayhi salaam bi ko borom subhaanahu wa ta'aala yónnee daf ko yónni ci volet économique yi maanaam dafa bokk ci yim doon lijjanti yu gën a mag mooy euh, nit ñi ci seen côté économiquement économiquement dañ doon dañ doon dañ doon jalgati jalgati yu métti métti voilà xeetu corruption moo tax moo mu ne leen wala tamxul fasaadatul ardi bu leen di sàkk yàq ci suuf si mooy corruption yi dafa amoon dafa bari woon euh, nit ñi di def fraude ay fraude mooy d'ailleurs loolu la leen wax bu leen bàyyi leen fraude bi te fraude boobu mi ngi ko firi li nga xam ne d'ailleurs moom la Alxuraan naan mutaffifuuna waylun lil mutaffifiina allaziina izaa ktaaluu ala nnaasi yastawfuuna wa izaa kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun voilà mooy te loolu dafa bokk ci jikko yi def yi alal di def ci nit yu ñaaw yu garaaw yi maanaam en yi muy détecté ci nit plutôt maanaam bu ñu waxee li muy def ci nit li ñu ci nam mooy yi muy feeñal ci nit comme nañ ko gisee woon par rapport ak na ay virus la yu nekk fii mais que alal da da koy da koy génne et nit ñi nit ki loolu mandarga la muy wane ne euh, moo xam moom moo ko yor na alal ji wala boog alal ji daa ne feneen mu di ko wuti ji maanaam ñaar yooyu yëpp a ci yam euh, jikko yooyu bokk na ci kon mooy mooy mooy mooy mooy li ñu wax fii mooy mooy le fait que nit ki di euh, njuuj njaaj di njuuj njaaj mooy di frauder parce que loolu daf koy def moo tax ñooñu mooy ñi nga xamante ne bu ñuy peese wala ñuy nattal maanaam bu ñuy natt wala ñuy mandaxe nit ñi maanaam ñuy peese wala ñuy mesurer pour nit ñi lan la ñuy def dañuy maanaam buñ euh, buñ leen koy defal dañuy fexe fexe maanaam dinañu taxaw temm def ci fulla gi mat sëkk pour que lépp mat waaye suñ leen dee nattal ñoom waaye ñoom suñuy nattalaate wala ñoom ci seen bopp ñuy manda xalaat ñuy peser wala ñuy mesurer loolu la ñuy def dañuy yàqal ñeneen ñi ci des maanaam dañuy fexe fexe euh, balance bi ñu fexe ba def ci benn vice bu ci am maanaam problème bu ci am boo xamante ne day day yàq mesure yi wala pot bi ñuy natte wala li ñuy natte dañuy fexe ba ci suuf soit ñu def ci ay kayit wala ñu am benn manigance bu ci def wala ñu dóor ko bu nor wala xeet yu mel noonu ba nga xamante ne mbir mi dootul matati et yu ndaw ndawaan yooyu yu tuuti tuuti yooyu petit intérêt yu ndaw ndawaan yooyu petit yu ndaw ndawaan yooyu yooyu la ñuy jël dajale ko bu ko dajalee day bari parce que ñu bari bari dañuy foog ne euh, un centime bi deux centimes bi trois centimes bi nga xam ne moom ngay moom la ñuy naxaate di jël di jël di jël di jël loolu ci bëtu ki nga koy jël moom mën na bañ a garaaw ci moom parce que du mën na bañ mën na tuuti mais soo ko defee un million de personnes day bari soo ko defee ay ay ay nit ñu bari day day commencer bari comme dégg nga euh, benn euh, cofu ceeb wala cofu dugub bu dee par benn par lu tuuti noonu ki koy xool day tuuti ci moom mais soo xoolee ñu bari ñu ngi ko def bu baree rek day bari d'ailleurs banques yi bokk na ci yenn yu bari yu ñuy doxale mooy ci anam boobu Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci euh, assurance yi et cetera bari na ci ay xeeti jubali yoo xamante ne dañ koy doxal léeg-léeg mu demee noonu léeg-léeg nag mu flagrant maanaam feeñ feeñil woo xamante ne maanaam nit koo koo ko tooñ mu xam ne tooñ nga ko dëgg-dëgg euh, yooyu nag système boobu yëpp yent yàlla Shuaib alayhi salaam moom bi ñëwee loolu la doon lijjanti parce que bépp réew wala dëkk boo xamante ne riba la ñuy dundee dundin bi système économique bi dafa xaraam euh, réew moom noonu leeru diine yegg fa yegg si fa day jafe moo tax euh, euh, branche yi diine yëpp day basé wu ci loolu waxoon nañu ci suñ jotaay yi weesu li nga xamante ne moom mooy alal am doole gi am doole ak solo gi nga xam ne moom la am solo ba tax borom subhanahu wa ta'ala du ko lu baree bari ci alquran Euh, tudd na ko lu tolloog deux cent quatre-vingt-six fois wàllu alal maanaam ngir rëy bëri ji nga xamante ne moom la bëri voilà léeg-léeg mu ñëw tudd ko comme mal léeg-léeg mu ñëw tudd ko am wàll euh, te solo gu rëy gi nga xamante ne moom la am ci alquran ak na moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala jox Euh, dafa tax mu nekk ci centre comme ni ko nitu yàlla yi di waxe comme niñ ko nettalee ci waxu Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu ne mooy xutbu raxaa maanaam mooy euh, axe centralu jaamu yàlla yëpp nit ki su alalam daganul moom jaamu yàlla mi boo pënd yam voilà voilà comme pënd lay mel du taxaw poussière la euh, et dafa bokk ci nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne yawmal qiyaamati nit ki du teg benn tànk lu dul dinañ ko ko laaj mooy sa alal ji fan nga ko jël ak fan nga ko dugal voilà loolu moom nit ki bu tegee balaa muy jéggi am na yoo xam ne dañ ko koy laaj loolu daf te bokk mooy bi ana fan nga ko jële ak fan nga ko dugal voilà euh, moo moo gisee kon diini maanaam système diini d'ailleurs boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy yëwat yi borom subhanahu wa ta'ala bu ñu xoolee ci alquran li mu leen di gën di reprocher lu leen di gën di reprocher soo nañ ko seetloo dañ ko xool ci alquran dañuy gis ne dafa wax ne sama'una lil kadhibi akaluna lis sufti dañuy digtal ay kàcc kàcc rek lañuy digtal nit ñi sama'una lil kadhibi ba pare dañ koy déglu voilà ñoom wax ju dul dëgg moo leen di gënal lu ne ba pare ak kaalu la ni soxte lekk katu ribaa lañ alal ju dagarul alal ju xaraam lekk kat lam lekk katam lañ waaw moo tax mu ne lawlaa yanhaahumur rabbaaniyuuna wal ah, an an an wal ahbaar an sam'ihimul kadhib wa aklihimul suht la bi'sa maa kaanu yaf'aluun lan moo leen tere ba ñi nga xamante ne rahbaan yi ruhbaan yi am euh, loolu laa yàlla wax ruhbaan wal euh, euh, ah, maanaam ñi leen doon yàq ci diine ak ñi nga xam mooy seen sëriñ yi fuur yi borom xam-xam yi lan moo leen tere ñu leen doon tere ñuy déglu kàcc wax lu dul dëgg bu koy nangoo di déglu di ko bàyyi xel désinformation désintoxication. voilà parce que ci ci loolu rek la ne information yu fausse voilà média yi yàq wax lu dul dëgg fexe ba nit ñi gëm ko ci loolu rek la ñu ne ak riba alal du daganul nan la ñuy def ba alal ji dugg fu fu fu baaxul voilà moo tax yu bon yooyu noonu ci lañu ne moo tax alal dafa nekk au centre vraiment bu ñu koy wax c'est parce que vraiment dafa nekk au centre ci ci lépp moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ginnaaw julli bi nga xam ne moom mooy lépp mu indi alal teg ko fi ndax doole gi mu am ak solo gi am euh, moo tax borom subhaanahu wa moo tax mu rëbb leen tamit voilà. Euh, borom subhaanahu wa ta'aala ne lu'ina alladhiina kafaru min bani israa'iila ala lisaani daawuuda wa iisaa ibn maryam dhaalika bimaa asaw wa kaanu ya'taduun kaanu laa yatanaahawna 'an munkarin fa'aluuhu labi'sa maa kaanu yaf'aluun labi'sa maa qaddamat lahum anfusuhum an sakhita allahu 'alayhim wa fil 'adhaabi hum xaaliduun loolu mooy sababu rëbb gi te rëbb gi mooy lan ne da leen a rëbb sori leen yërmande moom borom subhaanahu wa ta'aala ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa banu Israël ñi ci weddi yàlla ci ñoom jaar jaar fu fu bokkut fu borom bi bokkoon ci ñoom lan moo tax mu ne parce que euh, te ci làmmiñu yent yàlla Daawuda la alayhi salaam ak yent yàlla Isa alayhi salaam lu ñu def mu ne parce que ñoom daanuñu terente lu bon buñu ko daan def ah sama yoon nekk ci rek lañ daan ah non am la waaw ku dee ak sa bàmmeel loolu rek lañ doon wax waaw daalika bimaa asaw wa kaanu ya'tadun loolu li tax ñu rëbb leen mooy dañ doon mooy yàlla ba pare di fittirlu ci kanamu àtte yàlla yi voilà te loolu mooy lan borom bi firi loolu mooy lan mu ne kaanu dañoo nekkoon ñoo xam ne laa yatanaahawna an munkarin fa'aluhu doon ñu woon terante lu bon luñu daan def mooy bon yooyu ñu daan def lekk riba lekk alal ju baaxul fexe ba teg benn système économique boo xamante ne ribaay kese la lu xaraam kese la euh, fexe di dikk nit ñi waxi caaxaan lu dul dëgg ay kàcc neen nekk ci ci ci ci ci ci intox tout le temps des désinformation di gëmloo nit ñi ay caaxaan suba ak ngoon guddi ak bëccëg te lii nag du média yi rek ko moom ah, ñi nekk ci diine ji tey kàcc rek di wax lu leen neex. di gëmloo nit ñi ay léppoon léppoon amoon na fi xaw ma lañ koy wax xaw di leen gëmloo ay lépp yu dul jeex di wax waxu caaxaan yu dul jeex histoire anecdote bu ne anecdote jinne bu ne ñu génne ko création sur création quatre sur quatre ñooñu ñoo ñii ñoo yem ñoo yem ci jamono njëkkee leen daan woowee mooy léppkat mooy gàmmkat yi moom la na fekk sax nettalikat yi ñun suñu jamono gàmmukat yi lañ leen di wax gàmmukat yi nag te tëlawul kii di maanaam kii créé événement gàmmu kese di waxtaanee loolu gàmmu déedéet mais mooy ñi nga xamante ne ñëpp ñëpp ñëpp dañuy caaxaan wax wax lu dul dëgg nettali wax nettali anecdote yoo xamante ne yow dara du ci dëgg dara du ci dëgg ba pare ci anecdote yooyu ci la ñuy ay actes mais. comme sëñ diw mosoon naa wax nangam sëñ diw fekke woon na nangam def na nangam kon nii nangam kon daal di ci mën a déduire ay at loolu moom ku yeboo mu moytandiku te bako bako ci bi mu jotee mu bàyyi at yi diine kenn du ko jëlee ci sëñ diw na wax nangam sëñ diw na def nangam kenn mënu ci jëlee at yi diine kenn loolu du dalil dara. hatta saxaaba yi radiyallahu anhum borom xam-xam yi us borom xam-xam yi dañu wute ndax ndax xawlu saxaaba yi saxaaba radiyallahu anhum ñi daan ànd ak yenn ci saxaaba dañoo gën sëriñ yëpp bu ñu leen boole sëriñ yëpp bu ñu leen boolee kenn ci yi ki ci gën a ndaw te kenn ndawul ci ñoom ki gën a ndaw moo gën bu ñu boolee mboolem sëriñ yi fi ma sa ñëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp maanaam amul kenn ku des loolu dafa war a leer ci bopp képp ku ne léegi Euh, saxaaba yi même ñi mag ñi ca ñoom seeni wax boroom xam-xam yi dañuy wute ndax alhamdulilah ndax dalil la waaw wala déet ndax doy na argument waaw wala déet loolu sax boroom xam-xam dañ cee léegi nag ngay xalaat ci kudulub saxaaba ñu bëgg di sukkandikoo daay na def nii mës ba mu demee ba pare mu nekk ay yoo xamante ne kenn mënu la ci tegal baaraam ne la man maa ko fekke diw Euh, wala boog ba ma ko fekkewul diwoo ma ko nekkal kooku da koo jëlee ci diw ba pare ñu xool seen bi ñëpp wóor mu leer na ni ñii duñ kàcc ni duñ duñ kàcc mu wóor na duñ katt léegi da ngay gis nit kuy nettali loo xam ne ci baayam la aju di kàcc mu leer na ni li muy wax du dëgg parce que impossibilité matérielle la xam nga loolu daa bokk ci lii tax ñu xam ne lii du dëgg mooy loo xam ne manta ne nga nettali histoire moo xam ne 1976 nga wax ne ñu ca la woon te fekkee nga ko. te yow yaa ngi judd 1988 loolu dañuy xam ne mënta ne du dëgg et cetera et cetera maanaam loolu yu mel loolu daf cee bari te loolu boo ci jëloon histoire par histoire am na yoo xam ne sax caméra yi film yi ñoo jëloon événement bi gars yi dem seen wéy ah ak seen nekk lii di nekk li leneen di kàcc yal nañu yàlla sàmm histoire anecdote sëriñ si Sénégal lépp foofu li ci wér lu tuutee tuutee tuutee te loolu moo tax ku yeboo bañ di sukkandiku ci loolu ci sa dara xanaa sukkandiku ci seen bind yi xam ne kii ah nii moo nekkoon gis-gisam nii lay bëgg maanaam eh, tawxiidam nii la meloon vraiment nit ku sell la woon et cetera nga sukkandiku ci loolu mais histoire yi ñu nettali anecdote yi même yi seen doom yi nettali bu loo ci jàpp tey yaa ngi jël sa loxo yaa ngi dugg ci domaine boo xam yàlla nañu yàlla sàmm loolu nag li koy waral. bokk na ci défaut yooyu li tax muy muy tasaaroo ci société nit ñi di créer man man sama bopp fekkee naa koo xamante ne ci saa si la créer benn histoire boo xam ne moom ci boppam bii damaa war a dem waxtaani ji ci diini ji mais damay créer histoire bii nii ci seen diw moom ci man maa ko fekke imaginer nag léegi ma ne ma bi wér na mais bu ko wax parce que créer histoire la parce que dangay ngay créer histoire mooy sos am nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne léegi euh, yëwoon yi loolu moo nekkoon seeni mbir te lu ñu wax dañu ne suñu nekk nekku ci tamit daa bokkoon ci nit day maanu nit day maanu <coughs> yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm te maanu gi kat daa am kumba am ndey ak kumba amul ndey am na ñoo xam ne lu ñu def lu ñu wax musiba yi na leer bu fës dañoo war a maandu am ñoo xam ne nag moom erreur bi gën a ndaw buñ ko defee waratuñoo maandu ku nekk di jóg di wax ku nekk di di naan day ñëw di apporter une réponse naan diw détruit diw diw a donné une réponse salée à diw et cetera kumba am ndey kumba amul ndey yal nañu yàlla sàmm lii lii yii mooy jikko yi nga xamante ne moo koy waral daf cee bokk mooy euh, li daloon yahudi digtal kàcc ak lekk alal bu daganul ak lekk alal bu daganul voilà d'ailleurs da koy gis léegi ci médias yi sax surtout médias en ligne waaw ngir bëgg ay vues da ngay gis gis nga bëgg alal bi parce que après vues yi da leen jox ay alal ngir bëgg ay vues da gis ñuy titre ay titre yu baaxul ñuy dagg ay waxu di ci wax ay wax yu ñaaw yu baaxul sammaa'uuna lil kadhibi akkaaluuna lis-suht comme yahudi dégtal wax ju dul dëgg lekk alal bi dafa yonent Yàlla Shuayb alayhi salaam bi mu ñëwee daf doon régler problème yooyu voilà daf doon régler euh, problème yooyu moo tax branche yi ëpp solo ci société bi ci la nekkoon boo xoolee histoire yonent Yàlla Shuayb alayhi salaam ci Alxuraan nga xool yi mu doon wax yëpp fi ñu ko yónnee li li mu ci doon wax li mu doon kii yëpp boo ko dajalee da ngay gis ne loolu moo tax xam ko baat Shuayb bu moom tamit hmm, maanaam mooy xolam. yata shaabu ah, dafa dafa dafa dafa def ay dafa dafa lijjanti branche yëpp maanaam parce que dafa lijjanti branche diine yëpp dafa régler problème yëpp leer yëpp mu dajale leen voilà et te loolu boo xoolee ak central bi ginnaaw bokkaale yàlla bi mu doon xeex ak ñu wéetal boroom subhaanahu wa ta'ala ngi gis ci alal la doon la doon la doon la doon professé ci la doon waxtaane ci alal maanaam tellement branche yëpp ni muy wëlbatikoo di dellu siwaat ci alal ci am-am voilà yal nañu yàlla sàmm voilà yal nañu yàlla sàmm euh, kon loolu kon wax nañ muñ euh, wax nañ xam-xam salaatuka gis nga ta'muru ta'muruka moo tax gis nga ñoom bu ñuy wax dañ naan ko yow si julli yi voilà est si julli yi ñoom ñoo la digal bi maanaam nga naan euh, an an natruka maa kaana ya'budu abaa'una aw an naf'ala fii amwaalinaa maa nashaa'u innaka antal haliimur rashiid ñoo la digal ci nag ñun ñu bàyyi li sunu maam yi doon jaamu muy point bu central waaw ñun daal fii li fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi dangay gis nit ñi nga di wax aada yu doy wala ay doxal yu ñaaw ñu ne boo fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi wala ñu la la sëñ diw daan na ko def su su su su aayoon diw du ko def mais sëñ diw du yàlla du yeneen bu aayoon mën na aay mu di ko def mën na ay ba pare mu di ko def mbir mi kenn du xamee ne ndax diw dina la def lii pour kon baax na déedéet lan la yàlla jàngale yéen saa saa lu mu jàngale pour ñu xam ndax waaw mën nañ ko waaw mu def waaw wala déet wala diw na man en fait. li ci ëpp ci loolu nag man moom du ma gëm sax ne seen jiw moom daan ko defar ah. man gëmuma ko sax ne li ci ëpp du ma daa ko gëm mais comme ñoom dañ koy waxtaane donc ngir dindi rek lépp dana naan moom de toute façon du dalil de toute façon loolu du argument jeex na tàkk. Euh, beneen mbir mi mu ne ñu ne ko walla boog kon yow suñu maam yi liñ doon jaamu da bëgg wax ne baaxul quoi suñu maam yi kon ci erreur lañ nekkoon quoi loolu nga bëgg wax quoi nit nan la mën a jàppee ni li baayam nekkoon wala li maamam nekke woon que ni loolu moom li mu nekk moo ko gën quoi loolu nan la ko nit mën a xalaate effectivement loolu mooy dëgg yeneen yi alayhi salaam bi ñu ñëwee la seen baay yi nekk woon ñoom lañu nekkee ku gën euh, ñi nga xam ne ñoo soppi àdduna yëpp ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoon bu baax ñu ci bëri saxaaba yi masalan radiyallahu anhu la ñu nekkoon moo gën la seen baay ya nekkoon hmm? sa baay sa maam mën na nekk ci erreur bu flagrante bu rëy bu mag bu garaaw yow nga ñëw tegu ci yoon bi bàyyi ko fekk te loolu mooy li jaar ci boroomum que bu dee ci mbiri adduna yi nekkoon dafa retard la woon dafa tardé woon ay néegu ñax la daan dëkk ay caaya la daan sol et cetera yow nga soppi ni ngay doxale mais ci wàllu diine nga ne non li sama nekkoon moom man moom fas mu ko yéene bàyyi moo tax gis nga retard yu baree bari day juddoo ci loolu li jar a xool rek mooy est ce que lañ nekke woon nii la non seulement globalement bu ñu ko xoolee mais détail par détail élément par élément loolu moo jara est-ce que noonu la su dul noonu ñu bàyyi su noonu ñu jël te loolu mënuñu ko nattee ci ay humeuru jamono mënuñu ko nattee ci ay humeuru euh, ay puissance maanaam mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ay mentalité wala idéologie wu jamono ju ne dañuy dañuy souvent dañuy imposer seen gis-gis ñi nga xam ne ñooy borom doole yi ñaare dañuy faral di imposer yeneen nit ñi seen gis-gis seen doxalin yi seeni xalaatin mu mel ni dëgg ñu di ko wéyal di ko di ko doxal par contre jullit gëm yàlla gëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënta doxale noonu te mënta xalaatee noonu moom ni mën a xalaatee mooy dëgg yi lan la en maanaam et que dëgg dañ koy topp rek parce que mooy dëgg jeex na amul leneen maanaam amul beneen considération bu ñu fi bu ñu fi teg lu dul ne rek est que dëgg la rek loolu rek ci am solo est-ce que rek dëgg la en su dee dëgg la moom adduna bi yëpp bu ñu wuute woon ak loolu garaawul ñoom ñoo nekk ci erreur man maa nekk ci dëgg jeex na et man maa nekk ci yàlla bëgg ci li yàlla man maa nekk ci li yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg man la yenente bi di faral sallallahu alayhi wasallam man la yàllay faral adduna yëpp nañ nekk ci benn problème parce que lu tax parce que dañuy natt mbir mi rek est que dëgg la rek maadaama li dëgg la rek loolu moom mooy li ci am solo te loolu moom mooy li ñuy xool te dëgg gi bu dalee sax suñu kaw sax dañ ko war a nangu su dalee ci suñuy wayjur dañuy nangu ne dal na ci ñoom et que ñun nekkuñu fi pour ndax kii wala kii déedéet dëgg gi rek moom moo ci am solo na nekk dëgg et que yàlla moom moo bëgg dëgg te yàlla moo ànd ak dëgg jeex na. na dal ci suñu sëriñ yi garawul dañoo juum kon garawul parce que dëgg rek kay dëgg te mbir mi dëgg mooy li nga xam ne du tànn kan lay àndal déedéet moom fi mu ne la ne yow yaay ñëw dëppook moom mais moom du fi nekk naan yow non man comme léegi kii moom leera def léegi man dëgg soppeeku naa dem naa ànd ak kooku léeg loolu dëgg du ko def voilà li am solo rek mooy mu nekk ci dëgg kon ñoom loolu lañ doon wax ba pare ñu ne ko aw an naf'ala fi amwaalina maa nashaa wala sa julli yi moo tax moo lay tere moo ne la moo lay tere ne <laughs> ñun suñu alal yi lu nu neex lañ ci war a def maanaam parce que daal bokk ci idéologie wu yàqu ci alal gis-gis yu yàqu yi mooy jàpp ne sama alal la lu ma neex laay ci def déedéet ak nu ma neex laay doxale ak business bu ma neex laay def et li am solo rek mooy alal gi bu ma ko jotee après naa ko dugal fu baax loolu ñëwoon nañ ci gravité wu xalaatin ak gis boobu ak loolu bon gi mu bon ak ñàkk nekk gi mu ñàkk a nekk dëgg loolu jarul ñu ci dellu sot ndax lu yent bi wax sallallahu yàlla du nangu julli bu amul laab naka noonu du nangu saraxe wala jël alal di ko dugal fu baax te fekk fu alal di jóge dafa xaraam daganul baaxul musiba loolu moom dafa war kon dañ ci jàngee ne day defar nit mu ciy defar mu ciy def lu baax mu def lu baax mu am ragal yàlla ci digganteem ak alalam kon bu ñu jëlee yooyu muñ xam-xam bi maanaam mooy xam xam xam-xam bi nag waxuñu fiq bi et cetera donte loolu ci la bokk parce que day tax ba nga xam lan moo dagan ak lan moo daganul lan moo lan laa mën a jël ak loolu mën a jël mais surtout xam-xam bi nga xam te ne mooy tax nga toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'ala ba pare nangu ne dëgg gi ci moom rek la mën a jóge et que moom li mu bëgg moom mooy mooy li baax et que li mu bëgg bëggul loolu lu baaxul et teraanga gépp teraanga ci moom rek lay jóge te ci moom rek nga ko mën a am te moom rek nga ko mën a sàkkoo te lu mu bëgg ci yow lool nga moom mooy mooy am mais lu mu bëggul ci lool du am fi mu ne noonu la rek nga jàpp ne noonu la lu mu ne du noonu rek nga jàpp ne du noonu te xam ne wal aqibatu lit taqwa mujj gi moom ragal yàlla rek ko yore liñ naan moo ko yor oqubaa wal aqibatu nit ki li taqwa ngeen na ragal yàlla gis am ak Yaqub yent yàlla ñu doon wax léegi la loolu la kon loolu loolu bu bu mat a bu bu am am solo la voilà bu mar a yi mat a yittewoo ko ñu ne ahamiyatu bi makaan maanaam dafa am solo trop trop trop voilà euh, julli julli yooyu nit ki yooyu moo koy mën a dimbali euh, li nga xamante ne nag moo koy jàppale nag dëgg-dëgg pour yii yëpp mën koo jàppale dëgg mooy muy ànd ak nit ñu sell nit ñu baax nit ñu ragal yàlla muy ànd ak nit ñu ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam yu sell la ay nitu yàlla yu baax la xam xamante ne dañuy euh, dañuy ànd ak dëgg te dañuy jàppale dëgg te dañuy nekk dëgg yàlla moo leen ñor te ci yàlla la ñuy nekk ku ànd ak ñoom yàlla ngay ànd ak ñoom kuy tàqali ñoom ci yàlla ngay tàqali amu leen lenn lu leen relier dëgg-dëgg benn intérêt xaqiqatan lu dul yàlla bi ngeen seet loolu mooy li nga xamante ne moo lay dimbali parce que su dul loolu moos euh, alal en soi moom ci bopp bonul waaye alal au contraire comme niñ ko gise woon borom bi subhaanahu wa ta'ala sax da ko tuddee yu teey yu baax yi yiw yi ak ngëneel la borom subhanahu wa ta'ala yii la ko borom subhanahu wa ta'ala daf koy tuddee yii nii waaye nag nit ki dafa war a jël boppam dugg maanaam yàlla teral ko dëpp ñu dellu si ci njàngat yi ñuy jële suñu aaya euh, su mooy balaa mu kon comme waxtu yu jege na ñu tënk rek li nga xam ne moom mooy euh, ci wutinu alal yi alal yi dagan buñ ko xoolee dëgg-dëgg day tënku comme niñ ko gise woon ci lu ñu may loo doon maanaam luñ la may bon sarax ci la bokk luñ la lépp maanaam yépp loo xam daal jox dañ la ko jox ci teeyu bakkat loo doon tamit sa la yaa la loo liggéey liggéey bu dagan ah. euh, te liggéey yooyu yi nga xamante ne bu ñu leen xoolee mooy ab kas mooy fàggu loolu lañ koy tuddee ci fuqaha yi rahmatullah alayhim baatu kas bu la faral di jëfandikoo mooy lu ñu fàggu lu ñu liggéey lu ñu amee. Euh, moy njaay ak jënd tijaara mooy euh, lu demee nekk az-ziraa maanaam mbay waaye tamit ak lépp li nga xam ne day wër-wërloo ci mbay muy sàmm et cetera as-sanaa mooy yi nga xamante ne artisanerie la moy euh, lu monde artisan mooy euh, lépp loo xamante ne nit ki moo koy liggéey ak loxoom te loolu même ay informatique ci lay dugg électricité yëpp day dugg ci biir usines yi et cetera lépp mën na duggaale ci biir mooy sénaa d'ailleurs moo tax euh, industrie mooy euh, masna lañ koy wax mooy masanéa moom mooy industrie yi li nga xam ne moom mooy ak ijaara ijaara mooy may liggéey nga fay ma ma liggéeyal la mooy salariat yii ñoom ñooy xeetu liggéey yi nga xam ne ñoom ñoo am borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi wuute nañ ban moo gën ci ayul kasbi asbab ayul kasbi atyab ban moo yi bu ñu xoolee fuqaha xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jiital moom comme al-Hafiz ibn Hajar asqalani rahimahullah li mu wax moom lool la jàpp li xanafi yi jàpp loolu la jàpp rahmatullah alayhi moom mooy ne jihaad moo gën ndax nit ki di jihaad ci yoonu yàlla euh, ak anam mu jihaad yi bien sûr façon yi dina xeexal diine ji dina xeexal diine ji ba pare dana ci amaale alal bu dee ak arme yi la mooy ci anam gi muy amee boobaa di nga xeexal diine ji waaye di nga ci gagné ay butin de nga amaale ci sa bu fekkente ne jihad la en tant que borom xam-xam buy xeexal diine ji dina ko xeexal en tant que di jàngale diine ji di leeralal nit ñi diine ji euh, di jëmale euh, diine ji kanam euh, comme li hadis bi wax mais. xal maanaam daaw daaw borom xam-xam yi moo gën dereetu ñi nga xam ne ñoom ñoo dee ci yoonu yàlla ñuy martyr ndax eh, daaw borom xam-xam moom benn lépp ci jàmm la koy defe eh, lépp mooy base bi tamit maanaam ndax xeex bu dee xeex ak arme loolu moom exception la du base du fondement exception la alors que bu fekkente ne xeex ak sa xam-xam maanaam loolu moom mooy li jaar maanaam mooy mooy règle bi beneen bi ci des moom mooy ne nit ki doo soxla parce que nit ki boo ko reyee ci yoonu yàlla moom en tant que yéefar day dem safara alors que boo boo ko yeewee ba mu yeewu nga ba mu yeewu da nga koy sauver yóbbu ko àjjana te loolu mooy objectif bi te iblis li mu bëgg mooy nit ñi dem safara yow nag li nga war a bëgg mooy li yàlla bëgg wala li yent bi safara bëgg te mooy nit ñi dem àjjana euh, xeex yooyu nag nit ki bu koy def ci condition ne bu dee njàngale moomu daf koy préoccupé ba du mën a wuti alal feneen bu boobaa da ciy fayeeku loolu mooy li digg doomu ci waxu borom ko bi rahmatullah doonte wuute nañ ci loolu mais loolu mooy li ci digg doomu te mooy li ci ñi ëpp borom moo xam ne rahmatullah alayhim euh, wax comme li imam as-Suyuti wax rahimahullah euh, ne euh, liman shughila an kasbihi faxtira hadha wa qubil maanaam ñi nga ne ñoom la ñu mujje mooy ne lii dinañ ko nangul ki nga xamante ne maanaam ay liggéeyam maanaam wala jàngale gi muy jàngale diine jàngale gi muy jàngale alquran hadith yeneen bi sallallahu alayhi wala yeneen domaine diine yi daf ko préoccupé ba tax mënta amu ji leneen feneen Euh, loolu bu boobaa loolu mooy li ñu tànn li borom xob yi tànn te loolu la ñu nangu tamit euh, beneen kon loolu façon xeex yooyu yëpp nga xam ne njariñal nit ki da ci ne adduna ak àllaxira njariñam diggante ak borom subhaanahu wa da ci nekk mais njariñal société yëpp da ci ne ñëpp dafa leen di mën di jariñ loolu moom mooy façon wutinu alal bi gën ci wutinu alal bi voilà comme ni xadis bi wax li gën ci li ñuy wute ci ci li ñuy mën a dépenser alal mooy alquran maanaam li ñuy wutee alal mooy alquran euh, kon loolu moom mooy mas masab xanafi rahmatullah loolu xaqiqatan soriwul ne li gën bokk na ci liñ ko layee mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ji mu wax ne wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi dañoo jël sama euh, wërsëg ñu def ko ci sama ronu xeec yeneen bi saa sama xeej xeejam moom lay doon xeexee mu ne nag ci ronu xeej bi ci la sama wërsëg ne am ay firi yu bari yu ci ne mais bi ci gën a feeñ zahire ci rek te looloo ñu tax a mooy ne eh, loolu danaan tax mu mën a am butin de guerre et que alalam ju bari bari yeneen bi saa sama ci loolu la ko doon amee yeneen bi saa sama daan na jaay ak yooyu mais loolu avant la woon laata l'islam bi laataa ñu koy jox euh, maanaam laata wax yu ñu yegg si mais ginnaaw effectivement ginnaaw gi tamit doon na jaay loolu moom moo tax euh, bi fuqaha hanafi yi wuutee ci ginnaaw ci yeneen yi ci des ban moo gën euh, ñenn ñi ci ñoom daan ne li gën moom mooy njaay bi ñenn ñu ne déedéet mbay moo gën mais ak ak ak yeneen yu mel na ñoom mais njaay mi euh, comme Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne njaay ak jënd moo gën parce que li tax njaay ak jënd gën. te doo loolu ñu bari ci fuqaha Maliki rahmatullah ak Hanabila rahmatullah dañuy ànd ci wax jooju lu tax njaay ak jënd gën ñu ne parce que dafa bari ay ngëneel yu ci ne ba pare yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam bi ko laajee ci xadisu Seydina Rifaat ibn Rafi' radiyallahu anhu bu nekk ci eh, bu imam al-Bazzar solo rahmatullah naka noonu eh, Seyd ñëw na ci xadis Seydina Rafi' ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu bu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wasallam biñu ne ko ayyul kasb atyab daf ne amalu rajulin euh, bi euh, daf ne euh, amalu amalu rajulin bi yadihi wa kullu bay'in mabrur nit ki liggéey bi muy liggéey lan moo gën ci ci ci ci jëf ci ni ñuy wuti alal ci ci fàgguwin mu ne mooy nit ki li muy defal ak loxo ak bépp njaay moo xam ne dagat na euh, dinañ ci ñëwaat tuuti incha allah ci jotaay bi di ñëw mais dañuy tënk masala bi euh, kon nit ki euh, mooy artisan lépp lu muy def te lool boo xoolee ñaare bu ci paree sax maanaam li ñuy liggéey ak loxo soo xoolee su ci paree da koy jaay maanaam kon da gis ne njaay day duggaale ci biir lool moom moo tax ku mel ne imam an-Nawawi rahimahullah moom loolu la tànn moo tax moom mu tànn ne liggéey bi nit ci liggéey loxo loxoom parce que loolu mooy créer richesse loolu mooy créer lu bees parce que njaay nii kese kese maanaam lu fi nekk la moom moom la ñuy wëralante maanaam nga am ci dara génne ci dara loolu am na ay njariñ yu bëri am na lu bëri bëri lu mu am njariñ dëgg la et dana tax par exemple nit ñi seen produit yi ñuy soxla di jëfandikoo li ñuy soxla di dundee yow nga koy mën di dem di jëli ji feneen di ko indi et cetera njariñ bu bëri da cee am ak yeneen ak yeneen waaye dafa bokk ci njaay maanaam ci ci ci liggéey bi nit ki di liggéey ak loxoom euh, mooy ne produit bi moom daf koy créer c'est-à-dire que day créer richesse bu bees loolu tamit bokk na ci li tax ku mel ni imam al-Mawardi rahimahullah jàpp ne mais li nga xam ne ngir ne nit ki buy bay maanaam day wéeru ci yàlla day day day day ba pare nit ñi tamit euh, di di dinañ ci mën di lekk euh, dinañ de maanaam kon lu nit ñiy dunde mbay moo koy indi mais aussi mbay am na beneen njariñ bu ci moom mooy euh, mooy picc yi bàyyi may léeg-léeg ñu foraatu ci lekk ci léeg-léeg nit romb lekk loolu noonu te comme ni xadis bi wax euh, yonent bi sallallahu alayhi wax xadis bu nekk sax imam Muslim rahimahullah bi mu naan euh, te foofu la ñuy jeexale bi mu naan ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazri'u zar'an fa ya'kulu minhu at-tayru aw al-bahimatu aw fa ya'kulu minhu al-insu aw tayru awil bahimati illa kanat lahu bihi sadaqa nit ki du mbay bay maanaam boo xamante ne eh, taw bi ci lay yaakaar wala mbay moo xamante ne moom ci boppam moo koy roose moo moo koy roose ba pare nit ñëw lekk ci maanaam romb ci tool bi ñëw lekk wala benn picc ñëw lekk ci wala bàyyi ma ñëw lekk ci lu dul ne loolu dañ ko koy bindal en tant sarax kon loolu yëpp day tegtale njariñ gi nga xamante ne moom moo ci nekk mais bu ñu xoolee yëpp yëpp xaqiqatan Euh, bu ñu naan liggéey bi en tant que mu gën ci lu ñu doyal xaqiqatan mën nañ ni amul li gën li li ñuy wax mooy ne liggéey yëpp baax na nit ki fu mu mën nekk liggéey te liggéey boobu noonu mu ci indee mu ci juree les nit ñi njariñ société bi li ci gis ay gisam maanaam ak njariñam loolu maanaam bu ko defee te ragal yàlla maanaam te sàmmonte ceeg li dagan sàmmonte ceeg lu baax loolu liggéey bu baax la liggéey bu rafet la njariñal jullit ñi yëpp la njariñal mbindeef yi la Euh, lu mbir mi ëpp njariñ nag maanaam mooy liggéey boo xamante ne njariñ gi ci yow rek lay dellu liggéey bu bu njariñ gi dellu ci ñi ci des a ko gën comme jàngale comme euh, médecin maanaam liggéeyu médecin ay pompier euh, et yooyu nga xam ne njariñ gi day nekk pour ñeneen ñi ci des lu njariñ gi nag di gën di matale liggéey ba di kon ñu yam foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sa'ala saa'ilun bi'adabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا